moom lañ tàmbali woon muy az-Zaariyaat fan yélee kon mu ne fi nga xam ne ñëwoon nañu ci laayaab ñaar fukk bi ak ñetti fa lañ yemoon waxoon nañ ne dinañ ci ñëwaat fi suñu boroom tabaaraka wa taala di waxe fa wa rabbi samaai wal ardi innahu la xaqun mithla ma annakum tantiquun ak laay bi ko jiitu mi ngiy wax naan wa fi samaai rizqukum wa ma tu'adun waxoon nañ dinañ ci ñëwaat mooy ne laaya bii nii al imaam al lugawiyu al kabiiru al imaam al asma'i raxmatullaahi alayhi la woon bu maga maga maga mag ci wàllu làkku arab waaye it boroom xam-xam bu rëy la woon taalibe la woon ci al imaamu Shu'bat ibn al Hajjaj al Shu'bat ibn al Hajjaj raxmatullaahi alayhi waaye it ñoom Sufyaan ibn Sufyaan ibn Sa'id ath-Thawri naka noonu yu gisee nag imaamu Maalik ibn Anas muy imaamu Maalik boroom ki nga xamante ne mooy ngiiru ngiiru Maalik yi ñoo ñépp moom moom moom al moom tamit sëriñ la woon ci ñi nga xamante ne nii ñooy ay ñoom al imaam ya Yaxya Yaxya ki nga xamante ne mooy Yaxya ibn Ma'in rahmatullahi alayhim nekkoon xarit ci al Ahmad ibnu Muhammad ibn Hanbal nekk njiitu ki nga xam ne mooy ngiiru Hanbali yi moom al imaam al moomu nag référence ultime la bu rëy rëy rëy koo xam ne delluwaay la ci wàllu làkku arab nee na damaa génn benn bés fi nga xamante ne nii mooy jàkkaay Basra ji basra nekk foofu fële di basora ci français di basara nekk fële ci Irak nee na fa mooy jamono jooju moom nga xamante ne nee na dama génn ci jàkka ji daldi bi ma génnee ma gis benn kaw kaw boo xamante ne nii mu ngi yéeg ci benn géléemam daal di gàccoo benn li nga xamante ne mooy jaasi daal di yor li nga xam ne mooy ab flèche baadaat gi nag bi ma ñëwee ba mu gis ma mu dëgmal agsi ci man man may dox noonu mu dajeeg man ne ma hey yow yaay kan. ma ne ko man de moom ci ban yu asmaa laa bokk mooy ci doomu asmaa yi ndax maamam moo tudd daam ci maamam yi ko tuddoon asmaa loolu moo tax ñu naan ko al asmaa yi mooy ne di ko dàkkantale maamam joojale mu ne ko man de ci ñooñu laa bokk mu ne ko ha kon yow yaay al asma'i bi may dégg bu siiw bi ndax dafa siiwoon mu ne ko waaw mu ne ko foo jóge nii mu ne ko ah man de damaa jóge ci kër goo xam ne néeg boo xam ne dañ fay jàng li nga xamante ne nii mooy kàddu yi arrahman di borom bi fees dell ak yërmande di alquraanam ji léegi nag kaw kaw bi nag loolu lépp xamu ko woon mu ne ko ah arrahman dafa am mooy borom bi tabaaraka wa taala dafa am kàddu goo xamante ne nii jaam ñi dañ koy jàng mu ne ko waaw waaw mu ne ko xanaa man manoo ma jàngal dara mu ne ko waaw nee na ma daal di koy jàngal ne a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wadh-dhariyati dharwa falxaamilaati wiqra faljaariyaati yusra di jàng ba agsi ci laaya biñ gisoon bi passé wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun nee na bi may jàng nag ba agsi foofu ba fi suñu moroom naan wa fi samaa'i rizqukum te nag ci biir asamaan si rizqukum fa la seen xéewal seen wërsëg nekk wa ma tu'adun ak liñ leen di di yéen nit ñi nee na mu ne ma taxawal nii ne ma waxaat ko ma waxaat ko mu ne ma mu ne wa mu ne ma waxaat ko ma répété fii man al imaam al asma'i rahmatullahi alayhi kaw kaw bi ne xaaral mu wàcc gëléem gi daal di loj gëléem gi ci saase daal di koy fees reen ko daal di koy di koy fees loj ko daal di koy fees jël yàpp wi daal di koy saraxe dal di bi mu koy saraxe nag comme que ya géléem gi dafa rëy mu naan ko yaa al yaa al yi naa ko yaa yow naan ko yow al yi jàppale ma ci ci ci ci ci tasaare ci kii bi nga xam ne séddale bi may séddale yàpp wi nee na ku jege rek moom daal ku jóge fee kaw kaw bi jox la ci yàpp wi ba yàpp wi noonu la jeexe mu jël jaasi ji mu yoroon daal di koy damm damm flèche bi mu yoroon daal di jël ay bagaasam daal di dem nag uti ci àll bi te ba muy dem nee na maa ngi koy dégg ci muy dem naan wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun kaw kaw baa ngay dem te ci biir asamaan si é eh, eh, suñu boroom nee na ar-rahman nee na ci asamaan si de ca la suñuy wërsëg nekk ak li nga xam ne moom la ñuy dégg nee na nag al imaam al asma'i rahmatullah alayhi nee na nag ma daal di xaw a mere sama bopp nag daal di daal di daal euh, yedd sama bopp ndax wax dëgg yàlla man bu ma xamoon ndax bëggul woon kii génn na ci alalam bi mu am yépp lu dul ne man maa ko jàngal lii rek mu jàppe ko noonu ndax dafa jàppoon ne moom dégg-dégg bi mu ci am waru la demee noonu waru ko woon a gise noonu ndax génn ci alalam lépp nii joxe ko toog dem ci dem naan wa fi samaa'i rizqukum léegi nag nee ci année boobu nee après ma dem aji ànd ak ki nga xamante ne mooy moo nekkoon ami mooy kilifaay jullit ñépp nekkoon xalifaay jullit ñi muy al eh, muy Rashid muy Haarun Rashid rahmatullah alayhi nga mu siiw moomu ca ta nga xam ne mooy xaritu imaam Malik la woon en même mooy xamante woon nañu kooku noonu moom nee na ma ànd ak moom mooy ne xalifa bi di dem di aji ma ànd ak moom man al imaam al Asma'i nee na bi ñu demee ba def tawaaf ñuy tawaaf am ma dégg kenn kuy wax sama ginnaaw bi ma ñëwee côté fi nga xam ne mooy maqaamu Ibrahim alayhi salaatu wassalaam am kuy wax sama ginnaaw naan daal ma ma bi gis ko ma muy kaw kaw ba ma ne ko ha mu naan ba waa mu ne ko ah suñu boroom ma ñu waxoon de lëm ma digoon ne ma woon wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun ne ci asamaan si leen seen wërsëg nekk li lim leen di dig ah man de lëm ma digoon yaa al asma'i man de lëm ma digoon gis naa ko mooy sama affaire daa ko ma daa baax béppi boobu dafa continuer di baax léegi nag nee na mu ne ma kaw kaw wi ne ma waat waa est ce que man nga maa jàngalaat ci li nga xamante ne moom la arrahman daal di wàcc ba léegi nee na ma ne ko waaw léegi nag nee na ma jëlaat saar bi ma jëloon muy ak daariyaat yi ma daal di koy jël li tariwaat boo fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun bi ma àggee foofu mu ne ma est ce que man ngaa dolli mu ma léegi nag ma continuer ne fa wa rabbi samaa'i wal ardi innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun maa ngi wàcc boroom asamaan ak suuf que ne li di alquraan ji dig yooyu comme ni nga xamante ne nii noonu ngeen di waxe kaw kaw bi daal di yuuxu ci kaw ne woy kan moo puuse borom bi tabaaraka wa taala moo nit ñi li leen seen borom wax ci ci aaya yi ma dégg ci kaw loolu da leen a doyul bañ koy puuse di ko puuse ngir moom muy wax daal di yuuxu ne ko waxaat ko ne bi ko waxee ñetti yoon kaw kaw bi dafa yuuxu benn yuuxu boo xam ne wax loolu daal di fay jaare daal di génn àddina moom noonu la génn àddina moom ndax alquran jooju waatu borom bi moo ko tiital ana naka la jaamu jaamu yàlla yi di weddee yàlla ba tax borom bi di waate waat yu rëy yii ngir dëggal ne li ma wàcc dëggal ndax ñoom ñoo ko weddi léegi moom noonu la jaare loolu nettali boobu al imaam al bayhaqi rahmatullahi alayhi mu nga ko indi ci shu'abul iman rahmatullahi kon nag ñu àggale fi ñu yemoon suñu borom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab ñaar fukk bi ak ñeent mu ne hal ataaka xadiisu dayfi ibrahim almukramin mu ne hal ataaka ndax dikkalu la yow rasulullah sallallahu alayhi wasallama xadiisu dayfi ibrahim nettali ganu seydinaa ibrahim ya alxalil alayhi salaatu wassalaam almukramiina ganam ya nga xamante ne nii dañ leen a teral borom bi teral na leen waaye bi ñëw ci seydinaa ibrahim teral na leen alayhi salaatu wassalaam wala hal ataaka xadd mooy dëgg-dëgg sax dikkal na la yow rasulullah xadiitu dayf ibrahim nettalif seydna ibrahim bi ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam almukramiina ña nga xam ne dañ leen a teral id keroog ba nga xamante ne nii daxalu alayhi te lañu dugg ci seydina ibrahim alayhi salaam daal di ñëw ñëw daal di koy seetsi fa qaalu bi ñu ñëwee nag ñu ne salaaman mooy nuyoon nañu jàmm wax nañ di waxu jàmm mooy ñoom ay malaaka lañ ñëw di nuyu ne salaaman waaye nag ñoom yoruñu ay forme malaaka dañoo yor comme nit ku normal lañ mel waaye ay malaaka lañ léegi nag Seydina Ibrahim bi ñuy dóoru ñëw alayhi salaam moom xamul woon ne ñii ay malaaka lañ en tout cas xawoon na leena soupçonné mooy ñii niroowuñu malaaka yi ma xam waaye am na luy wane ni ñii duñu ay nit complètement moo tax mu ne leen xaala mu tontu leen ne leen salaamun ah jàmm yéen tamit yal na jàmm nekk ci yéen waaye yéen de qawmun munkarun yéen de ay nit lañ ñoo xam ne yéen de miinuma leen xaw ma leen de faraaga ilaa ahlihi bi ñu toogee noonu nag mu leen di ganale ñu toog ñu waxtaan loolu la ñu wax léegi nag mu yoxosu ndànk yooyu daal di génn ndànk moom Seydina Ibrahim loolu mooy faraaga ilaa ahlihi daal di dem ci ay ñoñam mooy ci biir kër gi daal di dem fa nga xam ni gétt ko fa nga xam ne fa la def nagam yàgg yooyu fa jaa amu daal di indi bi ijlin samin ci yëkk woo xamante ne nag wu baax woo xam ne wu duuf la te baax moom la dem nu mu gën a gaawe daal dina ci rendi benn daal di koy miswi ba mu baax mu indil leen ko bi mu leen ko indilee nag fa qarrabahu daal di jël ndawal la li nga xam ne mooy noonu ñu miswee wi noonu sell wi daal di sell wi maanaam maanaam yëkk wi mooy sell wi liñ ko miswee noonu noonu la jële daal di leen koy tegal nag jege jegeñeen leen ko ilayhim xaala bi mu gisee nag tegal leen ko ñoom lekkuñu ndax ay malaaka lañ te du lekk bi mu gisee lekkuñ mu ne leen alaa takuluun moo yéen xanaa du ngeen lekk fa aw awjasa minhum xiifa mu xaw a yëg nag ci ñoom genre daal xaw a lu xaw a kii daal bizarre ci gaa yi nii xaw a am benn genre tiitaange bu ndaw mooy ne waaw ñii man sama gan yi jaaxal nañ ma gan yoo xam ne ñu ñëw may wax ak ñoom daal di leen indil lu mel nii waaye laaluñu ko sax. xaalu ñu ne ko laa taxaw bul ab benn tiitaange ñun duñu ay dara duñu ay agresseur duñu leneen duñu duñu ñu bizarre ñun xam nga la laa taxaf bul tiit de <laughs> wa basharuhu bi ghulamin alim ñu daal di koy bégal xamal ko ne ñun ay malaaka lañ daal di koy bégal ne suñu borom moo la yónni moo ñu yónni ñun wa basharuhu ñu daal di koy bégal bi ghulamin ci gone goo xam ne moom lay am alimin boo xam ne bu ñu jàngal bu ñu xam la muy seydinaa isma muy seydinaa ishaq loolu dinañ ci ñëw ci dataay bii di ñëw inshaa allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa